kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñu doon wax nan ngay faje at tasannu di wane waneelu loo xam ne wute ak li nekk sa biir di rafetal sa biti te sa biir tilim te taq waxoon na la ci jotaay bi weesu nga yitte woo di leeral tey taaral li nga xamante ne mooy sa biir mooy sa xol ndax loo lële mooy bërëbu xooluwaayu borom mbindeef yi weccoo ko ak li nga xam ne li feeñ mooy borom bi li feeñ yitteelu ko la ca biir moo ko yitteel moo tax mu ne far rabbu muy continuer fii lañu war a jël far rabbu borom bi moom de yanzuru day xool dong ilaa ma batana mooy li nga xam ne moo nëbb muy sab xol loolee moo ko yitteel wal xalqu kantaa mbindee fi ñoom ñoom lu ñuy xool yanzuru ilaa ma alana ñoom li feeñ lay lay lay yittewu léegi nag comme que waaj yi nga xamante ne tasanno lay def xam na loolu boobu xam na ko moo tax ngir paree wane wane boppam ne ci lu baax ci diggante ci biir nit ñi hmm? alors que biiram wuteeg lam leen di wan loolu la xam moo tax muy fexe bi rafetal bitim ak yi muy jëf ci biti waaw kooku xam nga ne lii moo su gële ak ka ñëw niroo <laughs> waaw taman rasha fa laysa minna <laughs> voilà léegi mu ne nag comme que lii la yow est-ce que li borom bi di xool ci yow loolee ngay war a yittewoo wala boog li nit ñi mbindeef yi nga xam ne mënaluñ la dara ñoom ñépp aw aajowoo seen seen seen seen borom te seeni yittee bopp mënuñu koo faj seeni soxlaay bopp mënuñu koo faj est ce que ñooñu ñoom ngay jënde ah li nga xam ne boroom bi moom loolee moo ko yitteel waaw déedéet waaye bu dee boroom xel nga moo tax mu ne. in tuxsinil baatina duuna maa dahar tasdan bi gayri zinatin id tu'tabar mu ne in tuxsinil baatina bu dee ne taaral nga rafetal nga fexe nga rafetal sa xol noo koy defee mooy topp alquran ak sunna ndigal borom bi tabaaraka wa nga ciy ne te yàlla dongu tax tere yi nga sori leen teet leen sori leen te yàlla dongu tax loolu mooy rafetal nga sa biir mu ne nag gis nga boo fi rafetalee sa biir duuna ma baxar te yow yitteeloo li feeñ waaw bu boobaa luy xew tasdan yow dangay yokk ak taaru mooy day taaru ci saa si yow defal li la yàlla digal nag nga seet toppal ndigalam yi bàyyi terrain yi di fexe lépp looy def même yi nga xam ne jëfu biti la nii yow la ci gina la yittewoo mooy la ca biir teewlu ga dal ga dellu ci sa borom torox wane sa torox ak yooyu yooyu la yitteel ak sa xol ci yàlla kese boo ko defee de tas dem mooy yow dingay ngay yokk ak taar da ngay taaru waaw bi gayri zinatin wudeeg façon façon zina bu njëkk ñu doon ut ci tasannoon waaw façon taaral boobu nga xam ne yow yaa koy mooy jarul sax ngay sonn waaw yow toppatool sa biir kese li ci biti moom de façon ça avec gis nga bu biir bi baaxee ci biiti day baax ndax yonent ma ne sa saa ma ko wax xadiis bu siiw boobu nga xam ne yàgg nañ ko fee wax alaa inna fil jasadi mudra ida saluhat saluha al jasadu kulluhu wa ida fasadat fasada al jasadu kulluhu alaa saar saar ne alaa waawee alaa déglu leen ma alaa yëgu ngeen ma yëgal alaa nee naa inna fil jasadi nekk na ci li nga xamante ne nii mooy ci yaram mu doomu aadama bi doxa aw dog ah woo xamante ne ab ab ab ab dog yàq woo xam ne ab suux boo xam ne ida saluhat bu yéwénee saluhal jasadu kullu yaram yu yépp a yéew yi mooy yéwén mooy baax waaye wa ida fasadat bu yàqoo fasadal jasadu kullu yaram wi yépp ay yàqu te moom la tasannoo waa ji koy def xam ndax ba xolam yàqoo la xam ne biréem baaxul moo tax muy def ay effort yoo xam ne koo gis xam ne naturel ci moom ngir wan nit ñi li wuteeg li nekk ci biiram waaw kon nag lii leer moo tax yow yitteelul sa biir rek mu ne alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa alaa mooy bu mooy xol kon nag lool te moom la borom bi xol gisoon nañ ko ci xadiis yi ñu génnoon te boroom bi moom li muy xol mooy li nekk seen xol yi kon nag boo rafetalee sa biir sa xol wëlliif li nga xam ne moo fee ñëw de façon da ngay yokk ak taar taar boo xam ne bi gayri zina bokkul ak façon taar bu bari nga xam ne waa ji tasannoo moom lay am waa ji def loo xam ne wute na ak li mu gëm ak li nga xam ne mooy lu yiis li nekk ci biiram muy wane lu bees du façon boobu nga am de il ton tabar bees ko seetloo dinañ xam ne ñaari teer ñaari taar yooyu bokkul mu ne wa man yakun li sirri qalbi musliha tasluhu ala képp koo xam ne nekk na li sirri qalbin li nga xam ne mooy mbuutu xolam musliha loolee yéwénal euh, mooy xadiis bi ñu wax léegi rek taslux kooku dina yéwén alaaniyatuhu ak ak bi ak bitim moom bu ci moom te nëbbu ci moom muy xolam mu yéwénal ko mais li ci biti li li feeñam day yéwén mooy li xadis bi wax li ci iza saluxat saluxal jasadu kullu voilà kon bu ko defee nag fa yufliha waa ji daal di tafe léegi nag pare na kon ci tasanno ak nan nga koy faje waaw mooy bañ a yittewoo def contraire bi yittewool effort ya ngay def ngir ngir rafetal sa biti def ko ci sa biir léegi nag muy ñëw ci beneen boo xamante ni ci façon caay-caay yi ci façon bàkkaar yu rëy yi nga xam ne dañoo làmboo ak bakkan te naqaree dindi muy ci caay-caay yi nga xam ne nee na moom lay leeral fii moom lay tàqali ak li koy faj muy kon mooy neuvième bi mu ne am maqtinaasul ulwi mithlil ja bi kar riasati awit tabaahi wakat tamayyuzi anil aqraani fa yub'idul abda anir rahmaani ani idha talabahu mujarrada an qasdi wajhillahi la idha irtada kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu <clears throat> mu ne amat amma qtinaasul ulwi ndaal li nga xamante ne beneen feebaran yi jàppal bu biire te nëbb te taq taqaloo ak bakkan amma qtinaasu mooy kantaa di ut di di rëbb di fexe rek di chercher al ulwi mooy yàlla gi seetlu woo ci dara yàlla taxut dara comme ba mu ñu ne wird sàngam ku def é eh, yàlla yi boo ko waxee bayra ngay àndal nit ñi dañ lay topp loo bëgg am ko soxla yoo am mu faju mu tëb ji te lii wallaahi moo fees ci jamono waaw lasraarkat yeeg façon yooyu ñooñ moom ñooñ moom dañoo nekk ca tuus ba sax waaw ñoom moom lasraarkat yi moom fële lañ ne waaye nag <coughs> ñi ñuy nax xaw ma ñoom ñi leen di nax kan moo ci gën a wéradi fan nga gis ku lay nax ci wàll yu mel noonu ba pare naan la liggéeyuma ci alxuraan mais ku ñëw danaan la ci alxuraan laay liggéey loolu moom c'est une évidence parce que fii ay jullit lañu bu demoon foo xam ne ñooñ ay chrétien rek danaan leen ci bible bi laay liggéey bu dee ñooñ bible bi lañ gëmee noonu mais loolu moom moom c'est une évidence quoi <laughs> waaw lan ngeen bëgg mu wax leen ci saytaane laay liggéey non mais mais soyons raisonnables aussi voilà gars yi dofuñu c'est des psychologues xam nañu nit ñi ñuy dundee nit ñuy dundal nan lañuy ñuy xalaate moo tax noonu la mu buñ ñëwee ngir nax leen noonee foofu la ñuy jaar waaw kon nag mu ne am maqtinaasul ulwi mooy di sàkku rek yow al ulwi kawe misli gi jaa mel comme bay na voilà bi kar riyaasati comme jiite nekk tout yow lañ war a yaa war a féete kaw yow lañ war a jiite waaw dégg naa dog bii boo ko defee ministère bii nga nekk bu la ko diw defalee duggal lu ko xalwa doo fi jóge comme gars yi wax ay remaniement nga gaaw tëb voilà jëm seet nañ gaaw dégg naa turu yàlla bii même man sama bopp bu ma koy sikar yu xaw ma tan waaye bu bu licenciement wala bu ñuy changer ministre wala DG yi wala yooyu wala man du ma ci bokk nga ne ci loolu xam nga ne kooku loolu le turu yàlla ba muy wax wala la mu ne sikar la bu muy def kooku yàlla taxul kooku yàlla taxul leneen a tax waaw mooy lam ca lam ca yaakaar ak lañ ko ñane ni ko ci am lañ ko dikk awit tabaahi wala di di di puukarewu waaw di sàkku ak rëy kom jiite awit tabaahi wala di puukarewu wakat tamyizi anil aqraani ak tamit di ràññeeku ci sag maas féete leen kaw loo xam ne ngir nag wan ne gaa yi xool leen ni ma leen rawe duma seen moroom mu ne yooyu gis nga yii fa yoo fa yub'idul abda